kon Urwa gis nañ après loolu muy seetlu saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis fa ñi nga xam ne noonu lañu nekkeek moom waaw noonu lañuy doxalee ak moom ni nga xamante ne nii saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu nekkee seen sang di suñu sang alayhi salaatu wassalaam mu seetlu loolu yépp dellu ca Quraysh ñu ngi àggoon nag ci discours bi mu defoon bi mu delloo ci ba yonent bi alayhi salaatu tontu ko loolu mu dellu ci waa Quraysh mu ne leen fa wallaahi mu ne leen ay qawme wallaahi laqad wafadtu ala al-muluuk wafadtu ala qaysara wa kisra wa najaashi wallahi in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu asxaabuhu maa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan wallaahi in tanaxxama nuxaamatan illaa waqa'at fii kaffi rajulin minhum fadalaka bihaa wajhahu wa jildahu wa ida amarahum ibtadaru amra wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala waduu'i wa ida takallamu xafaduu aswaatahum cinda wa maa yuhidduuna an-nadara ilayhi ta'diiman lahu wa innahu qad carada calaykum xattata rushdin faqbaluuhaa loolu la Seydina moom la Urwa daldi di yegge waa Quraysh ci compte bi mu def te lii mooy riwaaye imaamul Buxaari yi mooy discours bii nii loolu ci riwaaye imaamul Buxaari raxmatullaahi aley kantaa moom lañu war gis nii moom lañ waxoon loolu lañ liiroon waroon ko gis ah, am na xoola naa la wax après riwaay imaam ibn Isxaaq bi rahmatullah alayhi kon Seydina Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi temps yi tuubagul woon wax naa la ne dina mujj tuub moom Seydina Urwa ibn Mas'ud kon mu ne ay qawm ee eh, yéen samay ñoñ di yéen waa Quraysh yéen ñi may yaram ay qawm ee eh, yéen waa Quraysh yéen samay ñoñ yéen ñi ma yebal wallahi maa ngi wat ci yàlla man Urwa laqad wafadtu ala al muluk man de dem naa ci buur yi def naa ay nit ñu daal di dem ci buur yi buur yi jamono wafadtu def naa délégation dem naa ci Qaysar wa Kisra dem naa tamit ci Kisra Qaysar mooy César man Urwa dem naa ci Qaysar fa mu nekk ca paleem seeti ko wa Kisra waaye dem naa en délégation ànd ak délégation bu am maanaa dem ci Kesrowes des Perses buuru perse yi l'empire perse wan tamit ci le Négus de l'Éthiopie de Abyssinie waaye wallahi maa ngi leen di waatal ci yàlla in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu ashaabuhu maa yu'azzimu ashaabu muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa yée def naa ko waaye maa ngi leen di waatal ci yàlla ne masumaa gis maa inra wallahi in raaytu malikan masumaa gis benn buur xattu masula am xattu dafa mooy ça m'a jamais arrivé jamais jamais jamais jamais jamais lii masumaa dikkal waaw buur yi yépp ma leen tuddal dem naa fa ba gis leen yooyu yépp man gis naa leen waaye masumaa gis man masumaa gis benn buur boo xamante ne nii ay ñoñam ay administriem ak ña ma jiite dinañu ko màggal autant comme li nga xam ne moom la saxaabaay seydina muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu di màggale seydina muhammad masuma koo gis Allah masuma koo gis kisra naam kisra qad ra'aytu kisra Qaysar naam Qaysar qad ra'aytu Qaysar an-Najaashi naam qad ra'aytu an-Najaashiya wa haa'ulaa'i kaanu muluuka zamanihim ñii ñoo ne woon bu doon tey équivalent les dañ naan mooy États-Unis mooy le président des États-Unis dem naa Kremlin dem naa Kremlin tamit fële ca ca ca dem naa ca kerem ne gis naa buutiinu gaaya dem naa ah, ah, ah, États-Unis gis naa Obama wax ñexe waaye waaye dem naa Chine waaw gis naa leen ñoom usine kawoog ñoom ñëpp gis naa leen waaye de malgré li ñuy li leen gaay di respecté xam nga léegi nii affaire yi mooy boobu la gënoon a garaaw xam nga léegi nii nii mooy affaire yi xanaa Chine même bu dee la duñ buur mais jege nañu jëfalinu buur waaye mais mooy xoolal le pape buy génn ni ko ni ni garde yi mel ak tamit France ak yooyu garde républicaine yeeg yooyu ñépp na teg lu muy lu président bi waaj a def nga gis dem am ku daw lu soxla daw andi ko wala def lu muy kii mais jamono yooyu la gënoon a garaw tu imagines César Qaysar César César de Rome Kesroès ñi nga xam ne ils avaient droit de vie ou de ci ku nekk il suffisait ñu ne kii nii na dee léegi léegi balaa deux minutes mu dee ku leen neexay dee ku leen neexay dund comme niñ koy waxe ñoom mooy ci seen noonu loolu xam nga ne ñooñu ta kenn amul mooy contestation damul sax jaar ci traversé ci xelu kenn ñooñu noonu malgré lool li leen nit ñi di li leen seen administré yi di jàppale leen di leen di leen gis ñooñu noonu boo leen tëkkaleeg saxaabaay yonent bi alayhi salaam yemuñu leen sax ci wex poussière gisuñu leen in ra'aytu malikan qattu yu'ammuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadan muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam masuma koo gis man oom ñi ñëpp dem naa fa waaye de masumaa gis kenn ci mu màggale seenu buur lu mel ni ni saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam di màggale ay eh, moom seen sang sallallahu alayhi wa sallam te li ci gën a garaaw mooy ñële ay buur lañu yonent bi alayhi salaatu du buur innama ana rasulun abd abd loolu doon déclaré min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lool loolu la lettre bi bismillahir rahmanir jaamu bi yàlla ak ndawam ilaa Kisra azim ar jëm ci Kisra di kilifaay Rome noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon déclaré te loolu la woon ba ko suñu borom tànn loowe loolu la ko Seydina Jibril jox ishaara ne ko tànnal nekk jaam Malik ñu tànn loo ko ndax Malikun mursal nga bëgg a yonent buur boo xam da ngay nekk buur ba pare nekk yonent wala da nekk jaam nekk yonent Seydina Jibril da ne ko tànnal abdun rasul abdun nabi mu tànn lool waaye loolu lan moo tax kon wax koo xam ne moom nee na man man moom moom mu nekk danaan jaam la buñ koy commencé di tagg kii sax mu ne leen bàyyi leen wax yooyu comme la mu waxoon ndaw sa wa fii naa nabiyyun ya'lamu maa fii ghadi mu ne bàyyi leen wax jooju te wax li ngeen doon wax ba mu demee ceetu sayyidatuna ar-Rubayya bint Mu'awwid radiyallahu anhuma mu toog ndaw gaayay tëgg di wax jigéen ña mu ñëw am benn as jigéen ñu naan wax fii naa te nekk na ci ñun yonent boo xam ne xam na li xew suba xam na liy xew suba yonent ma lay saar saam da ko arrêté ci saasi ne ko bàyyi leen lii ne ko bul wax lii continuer leen li ngeen doon wax wallah loolu mu ne bu leen ma gënale ci Yunus ibn Matta bu ma kenn gënale ci Yunus ibn Matta Allah nga gis saa buñ kéwee rek at-tawaadu mu wàcce boppam moom mi jàngale ku wàcce sa bopp rek ci ay jëf buur yàlla daal di lay yëkkati moo tax ñoom ma ñële seeni pouvoir fu mu yem doole la affaire prestige yàlla taxul moo tax it loolu la dinañ leen respecter mais ni nga xamante ne noonu la ñuy respecter yonent bi aleyhi salaatu salaam xaajura bokk ak ñoom te loolu nag yemul foofu kese mu ndax lan moo waral loolu ndax ñii ñoom dañuy nekk ak mushahada ak seen borom subhaanahu wa taala ñoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moo jóge ci yàlla kii lañu yàlla yónni kii mooy ki nga xamante ne nii bu ñu gindee moo tax bu ñu sànkuwul moo tax moo tax allah alhamdulillahi alladhi hada bii la waxoon juif bu ndaw boo bëleen faatu woon te mujjoon tuub bi muy génn àddina bàyyi ji ne ko di ko xool mu feebar yonent ma lay saar saam seet si ko yonent ma lay saar saam ne ko tuddal baatu seede yi mu xool bàyyi ji bàyyi ji ne ko atin abal qaasim ne ko toppal abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi alayhi salaatu wa mu daal di wax loolu rek daal di sedd yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne alhamdulillahi alladhi hadahu bi maa ngi dollu di sant yàlla mi nga xam ne moo ko génne jaarale ko ci man loolu la waxoon la lamsaar yi alam ajibkum ndax fekk keroog Hunayn comme niñ koy gisee insha allah ndax fekkuma leen woon ngeen nekkoon ñoo xam ne ci réer ngeen newoon buur yàlla gindi leen jaareel ko ci man ñu ko na ñu ko ajal al fadlu wan ni'matu loolu lépp ci yow lay dellu loolu la loolu yemul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam oh, oh. mooy ñi nga xam ne ñoo fi taxawal diine ji boroom xam-xam yi tamit noonu la mooy ne respect bi nga xam ne moom mooy ci ñu xam ci ndax dañuy xam ne newuñoo nitu ordinaire dañuy xam ne newuñu ak nitu ordinaire ndax Seydina Muhammad basharun laysa kal yi bindeef la de bu yàlla bind waaye moos xam nga ne moo sori naag bindeef yi melul ni ñoom de te loolu moom jarul sax développement boo xamante ne nii jarul sax développement looloo tax bu benn nit yaakaar ne ci benn occasion nag ci dundu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga foog ne yow boo fa newoon yow mën ngaa doxal waxuma la un pour cent de mais zéro virgule zéro zéro zéro un pour cent ci lu toll yonent bi ni saxaaba yi radiyallahu anhu doon doxale envers moom te lool gisoon nañu ko ca Seydina Xudayfa keroog Uhud bi ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di yónni taabi'i boo bële doon wax naan moom de naan moom de ah, bu fekke woon dundug yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañ koy yenu sax duñ ko bàyyi muy dox ci kaw suuf si dañ koy yenu duñ ko bàyyi mu dox ci suuf si mën na ko ndax yow yaa wax lool nettali ko keroog bi muy yónnee naan ana kan mooy jóg dem xoolali ma information waa Quraysh ci ginnaaw euh, euh, euh, tranchée bi xandaq bi mu seetlu koy kenn wuyuwul kenn wuyuwul ba moom moo mujj mu wax ko ñetti yoon kenn wuyuwul mu mujj woo Seydina Xudayfa ibn ibn al-Yaman radiyallahu anhuma moo tax toog fi nga toog mu nooy nepp ay nit xaw may soi-disant taalibe tiim la ngay wax loolu c'est simple c'est simple di woote woo yoo xamante ne ni yàlla xam na ne yow ci sa bopp sax xam nga ne yow yow meloo noonu loolu yomb na toog sa canapé bu nooy di naan sam njar te naan bu ma fa newoon nii loolu sa yomb waaye waaye boo newoon fa fa poussière xare way jolle kenn du la fa dégg kenn moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu anhum ñooy ñi nga xam ne ñoo jëmmal ñoo jëmmal topp gi nga xam ne ak wekk wekk ak màggal gi nga xam ne moom lañ ko doon màggal ñooy ñi ko gën a jëmmal ci kaw suuf waaw moo tax kon Urwa ne fii yépp dem naa fa waaw laqad wafadtu ala al muluk zikru al xaas ba'da ginnaaw bi mu nee muluk mu détaillé buur yooyu ñooy ñan buur yi ma dem wafattu ala qaysara wa kisra wa najashi ñii ñépp dem naa fa de waaye nag masumaa gis wallahi te dama koy waat ci yàlla in ra'aytu malikan masumaa gis benn buur boo xamante ne ay ñoñam daldi nañ koy wekk di ko màggal comme ni nga xamante ne nii noonu la saxaabaay sayyiduna muhammadi sallallahu alayhi wa sallam di màggale seydinaa muhammad léegi nag mu duggal leen nag ci détail bi noonu mooy ginnaaw bi mu leen waxee lii mu duggal leen ci détail loolu naka naka ñoom lañ màggale naka la gis ñuy doxale ak seen sang di suñu sang seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam waaw Allahu alladina yattabi'una rasula nabiyya al ummiya alladi yajiduunahu maktuban indahum fi tawraati wal injil ya'muruhum bil ma'ruuf wa yanhaahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibaat wa yuharrimu 'alayhim al-khabaa'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlaal allatii kaanat 'alayhim falladiina aamanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattaba'u an-nuura alladhii unzila ma'ahu ulaa'ika humul muflihuun ñi ko gëm allewu falladiina aamanu bi ñi gëm yonent boobu li nga xam ne annabiyal ummi mooy doon woon du ko ñu xame woon di liir ko jàng waaw ñi ko gëm waazaruhu ñu wecc ko màggal ko wa nasaruhu ñu dimbali ko wa tabaxu nuur alladhi unzila ñu topp alxuraan di nga xamante ne moom lañu wàcce ci moom ak sunnaam alayhi salaatu wassalaam mu ne ulaa'ika humul muflixuun ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi texe ñii ñoo texe moo tax texe newul ci man bon j'avais des milliards non non c'est pas texe ça loolu moom c'est loin d'être un texe non loolu tudde ko lu leen neex mais loolu de moo tax ci ci ci saar bi ñu war a gis muy saar bi wàcc ci xew-xew bii di umratul Hudaybiya muy suuratul Fathi suñu boroom mu nga fay wax ca aaya neuf ak huit huit ak neuf inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah gis nga wa tu'azziruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila dinañ ñëw ci aay yooyu buñ ñëwee ci fiir bi dinañ ci gën a dugg insha allah ñooñu nag yoneen saxaaba yi ñoo ko jëmmaloon te nag arab yi dañ naan as-sidqu maa shahidat bihi al-a'daa dëgg mooy li nga xamante ne say noon ñoo ñëw ba seereel la ko nag ne la nag ah am nga Urwa mi jamono yi yonent bi alayhi salaatu ñoom noon lañ ko jàppe woon noon lañ ko jàppe woon bu dee sax noon moo ñëw ba nag ah comme ni sangu Ahaabish wax bu leen ñu Quraysh bu leen ñu fontoo jóge leen fi ndax kat kii xare dox ku fee ñëw bu dee nekk ab noon moo ñëw ba ne man fi ma dem yépp ci buur yi masumaa gis ñu màggale buur yi sax ñoom ku mel ni ñu màggale seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa léegi nag kon mu duggal leen ci détail bi mu ne wallaahi maa ngi waat ci yàlla intana xama nuxaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jilda mu ne maa ngi waat ci yàlla ne gis nga bu bu bu tiflee moom muhammad aleyhi salaatu wassalaam balaa tifli bi laal suuf kenn ci ñoom daldi koy këf daldi koy daldi ci daldi koy diw ci li nga xamante ni mooy xar kanamam ak li nga xamante ne mooy yaramam waaw doonu ñoon bàyyi tiflitam di laal suuf allahu akbar allahu akbar ñenn ñi boo ko defoon ñu ne la ëppal la am na ci ñun ñoo xam ne te bari na jullit ñoo xam ne ñoom jàppoon ñoom dañu foogoon ne lii nii ñu ne ëppal la nag waaye mooy ñàkk xam ñii ñoo xamoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom jàppawuñ ko woon rek waaye kii doomu kii la euh, Abdallah la ak Fatima walla bon certes quand même yàllaa ko yónni quand mu jeex moo ko moo ko yónni moo gën ci moo gën moo gën ci ñu bind voilà mu jeex keese kepp ñoom yamu loolu loolu lu rëy la ku gëm loolu gëm nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais ñoom dañu des passé woon foofu xamoon nañ ne lépp lu tukkee ci ñoom ci moom mooy yi nga xamante ne ni nit da koy seexlu sax ci sa mbooroo mu jullit sa mbooroo mu nit ñoom xamoon nañ ne bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam melul melul ak yeneen nit ñi xam nga tiflit tiflit kuy tifli nii mooy loo sopp sopp nit ñi mooy nit ak nit ñi mooy loo xam mbir la boo xam ne nit ñi dañ koy seexlu waaye bu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne ñaq wi tiflit yi lépp ñaqam ñoom yaay ummu yaay Seyna Anas yaayam nu mu tuddati euh, bint Milhaan bint Milhaan bint Milhaan nakati bunt bint Milhaan Umm Sulaym dañu fexe woon am ñaq yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo doon seen parfum bi dàq buñ masa am Allahu akbar seydinaa seydatunaa umm umm umm umm ayman umm ayman radiyallahu anha jël na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tuur ndox fenn ci benn Euh, pot mu daal di koy jël daal di koy naan Seydina Abdallah ibn Zubayri te ba ko naanee lu ko wax mettitu yonent bi aleyhi salaatu ne ko xawma ma kan mais yow mettitu biir yow ummu ayman dootoo ko am allahu akbar xam nga loolu bu jóge ci keneen loolu sobe la tuurum ndoxu keneen loolu sobe la te sobe kenn du ko consommer dafa xaraama consommer kon mu consommer ko yonent mi aleyhi salaatu salaam neew ko waccul dugalal sa sa loxo ci biir nga waccu ko ndax sobe nga def ci biir déedéet ndax bokkul ak yeneen yi mu ne ko xam nga lu ko wax yow de xaw ma kan ne mettitu biir dootu la dal Seydina Abdallah ibn Zubayr te du moom rek la dal ci saxaaba yi radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaatu jox na ko deretam ne ko demal tuur ko mu jàdd mu mu mu jàdd rek làqatu daal di naan lépp mu ne ko ana mu ñëw mu ne ko mais ana deret bi foo ko def fekk da doon def xijaama foo ko def mu ne ko ghayyatuhu mooy bon en daal deret ji daal mooy mooy mooy euh, euh, ab mooy kii na ko newatu fi mooy def na ko foo xam ne daal mënuñu koo gis mu ne ko danga koo naan mu ne ko waaw mu ne ko na nit ñi moytu yawit nag leen moytu ndax deret yonent bi aleyhi salaatu bi mu def ci biiram daf ko kàttan joo xamante ni nii waaye na la nit ñi moytu yow nag leen moytu neewu ko xam nga deret deret loolu bu gë loolu kii la ba mu des yi nga xam dañ koy deret yu bari day nekk loo xam ne deret dafa dafa dafa dafa dafa sobewu ne neewu ko waccul waaw akbar kon loolu nga xam ne kon bokkul yone saxaaba yi radiyallahu anhum nag liñ ci xamoon kenn xamu ko moo tax mu ne wallahi ma in tanaxama nuxaamatan moom de alayhi salaatu wassalaam du daal di tifli benn tifli illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum tey moom tey tey tey tey darsu alxubb la tey darsu mbëggeel la lii mooy mbëggeel waaye laysa al xubbu kama yadda'ihi al al kathiirun laysa addaara xubbu du du du li yi wax ci monde bi li xew léegi benn yambar bu góor dajeek benn ñàkk fulla bu jigéen bu dara daganul seen diggante ñu ne ci ñu naan une histoire d'amour xam nga yooyu waxi caaxaan dëgg ko ah seen téléfilm yeeg télénovela yeeg yooyu yépp loolu lañ ko remplir mooy empoisonné suñu jeunesse bi jeunesse musulmane partout ci monde bi ñu leen di jàngal nee na ñeeñ dañ leen di jàngal mbëggeel xamal leen àddina allahu akbar allahu akbar moo tax yenn yi boo ko gisee yow da ngay bëgg a jooy daman badalat ba ba badalat ak dama yow da ngay bëgg a jooy deret à la place de ay rongoñ muy poison bi nga xam ne kër gu ci mucc bariwul da dem sax ci kër gu ñoo xam ne ñu jàmbaar lañ mais télé bi yooyu rek lañ fay ñu bàyyi ko noonu ñépp ne ci marimar pour njegemaar yu yu yu yu yi nga xam ne moo ñoom lañ ciblé waaw ay lus clarita ngir gone yi ñépp bàyyi wuñ kenn sublime mensonge fen wurëyërëyërëy ñépp topp ci ñu empoisonné suñu dëkk yépp ba taluñu lenn mooy waxtaan yi ci mbedd yi dañ koy seetaan ñu rediffuse ko ca suba ga heure quatorze heures après journal wala heure quatorze heures ñu seetaanaat ko ñeena ñee ñu leen di jàngal les feux les feux de l'amour xawma Allahu akbar waaye ñooñu ñooñu kenn gënu leen a baas wallahi loolu moom mooy prostitution nan nga koy tuddee mbëggeel loolu prostitution la dañoo yab gaaye dañoo ma ne dañoo yab prostituées yi mais acteurs yi ak li ñuy wane ñu def nit ku xellu koo xam ne am na respect ci boppam dinañ ko wane ci télé bi wane ay awraam ci biti muy sëy ay ay ñépp di xool ñépp di xool ba pare jàppe ko star nag ñépp naan star diw bu ñëwee jaral la leen bàyyi lépp dem gàttanuñu ko ngir am autographe lañ koy wax xawma yu ñàkk fulla yooyu ay waay waay waay ñooñu ñoo suul l'amour al hubb ñooñu ñoo ko suul tàgge nañ ko bu yàgg bu ñu bëggee xam al xubbul xaqiiqi dangay xool ni nga xam ne noonu la saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon doxale ak suñu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam seen lépp ci amour la tegu woon moo tax l'islam du diine ñàngalo déedéet du diine sévérité xoolal Seydina Anas lim yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku ko mës a gis looy njëkk a gis day muuñ foo ko gisee day muuñ yadxaku bi tabassumi waaye nag doonu loon xaqataay xaqaqaqaq yooyu gaa yi def déedéet moom la sëñ bi di wax radiyallahu anhu ne moom bu doon ree bi tabassumi da doon muuñ loolu ëppoon lu muy def mais xaqataay yooyu ay yuuxu fii déedéet loolu mooy lislaam lislaam du diine ñàngal diine ñépp ne zëmm du am benn ambiance day am ambiance lépp tegu ci yàlla ñépp gee laa geete nekk fi ku am looy laaj man koo laaj ñuy waxtaan di reetaan yonent bi alayhi salaatu salaam da doon julli fajar toog sahabaani radiyallahu anhum du nettali seen seeni xew seeni histoire bañ nee jaahiliya lañ doon def muy muuñ ñépp di muuñ loolu ko fi def sax ñu naan sëriñ bi moom àddina rek la gëm usaal bii ni mu bëggee caaxaan oy nettali ay kii ba ma nee eh, temps yooyu nag <laughs> ay waay ba ñu newee laata ñuy kii ci mbir yi di nettali yooyu dang naan bo mooy boo nettali woon yenni xoolal histoire bu gudd boobu sayyidatu Aïsha doon ko nettali Ummu Zara loolu kan moo kan ci ñun moo pare di déglu yooyu waay waay yéen seen waay yéen nag jigéen ñi c'est que seen yii def seen histoire yii sa waay man taluma seen yii quoi i ummu zar ak fii xaw ma fan la xar yi jaar ak fan la ko mbote yi beeweeg yooyu mooy loolu la diini sévérité loolu l'islam xamul loolu al duy diinul hubbi diinay diinay mbëggeel la diinay amour la te lool nag kenn du ko jàng ci prostituée yeeg moo xam ak star lañ koy tuddee ci télé bi la neew ci télé réalité yeeg télé na walla yeeg mbëggeel kenn du ko xam ci benn yambar bu dajeeg beneen yambar ñu daje fenn di sëy loolu walla di dund seen dundi ñàkk fulla yooyu loolu du mbëggeel negaa gaay moom li ci garaaw mooy léegi yad'una da'arata hubban li ci garaaw mooy loolu noonu ak dégradation mërsu bu bon moom nañuy woowe li nga xamante ne nii mooy am mbëggeel waaw loolu nag mooy li xew ci jamono ji waaye ak a neexoon waaye ñu xam dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nañu suñu boroom ne muy neex muy naqari muy lëndëm muy leer laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na dëgg-dëgg ñeel leen yéen jullit ñi ñeneen ñu lu leen neex nañ def ndax gëmuñu ko sax comme ni ñuy gis ci kanam léegi li waa ji wax Suhayl gëmuñu ko sax du seen repère waaye ñun mooy suñu royukaay mooy suñu model ci lu ne moom lañ war a xool nan la ci doon doxale ñuy def suñu kem kattan di def ni mu doon defe même bu dool bu dee ne suñuy jëf mbàggul foofu suñu borom dinañu fa suñu yéene ju dëggu ci ñun suñu borom mën nañoo àggale ci dara ja yooyu alhamdulillah yarhamukallah kon lii mooy mbëggeel wallahi ndax gaa yi gaa yi daara yi ñuy woowe dépravation des mœurs yi ñuy woowe amour ñooñu ah ñooñu xam nga ne du ñu tus du ñu dara jaruñu sax di mentionné waaye nag fokk ñu wax ko ndax dafa am pour nit ñi xam lan la ndax ñoo ko gën a xam mais am na ci ñoo xam ne wallahi xam ñoom pour ñoom loolu dara newu ci ndax ñi leen waroon a wax ñoom ci seen bopp waxuñ leen wala bu demee ba bañ koy tudd niñ koy tudd day rafet ñoom it ñu xam ne lu baax la alors que loolu man de gisuma lu ko yées ginnaaw ashirku billah bokkaale yàlla man gisuma lu yées loolu ndax loolu sa personnalité lay yàq say axlaaq lay waddal benn par benn kersa dootoo ko deseti ba pare nag dalay pousser ci ngay def acte yu mel noonu waaw ndax xol ak jëf bët xol dañoo sorewul waaw nazratun fa btisaamatun wa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'u loolu nadratun ak gis gi ngay xeeb fële léppiy tàmbale moo tax waykatu arab ba ne caay-caay yu bari ci lii lay commencer nadratun waay waay ab gis lay commencer waaw fabtisaamatun yambar mu góor mu gis yambar mu jigéen ñi fabtisaamatun ñu muuñ fa lool sax fa ni woon moom jamonoom ñooñu sax baaxoon nañ fa salaamun tane woon nañ fa nuyoo mooy nuyoo bi lan la eh, booy na ngeen def waay na def waay mooy yooyu la léegi lool la mooy salaamun gi asalaamaaleykum non yëfi yëfi kaw kaw yooyu mooy la ku fi ne asalaamaaleykum non saay saay ne ñu lay xool kii moom xanaa moom moom moom moom day door a ay way jële waay déggal mu naan sa salaamaaleykum fii yee moo fi am yee yee nuyoo la yee yee yeemaan nga ne ko yeewu mën wala yee yooyu yooyu mooy nuyoo loolu man xawma gaay ñu foog ne nag ñoom ñoo nekk nag ci ci ci ci a bi xaw ma lan ci see bi xaw ma yee yee yee du nuyoo yow dajeeg sa mbokk ñaanal ko jàmm mu ñaa mu delloo la même chose nga nekk fi naan yee waaye bul wax dara xam nga bul wax dara moom du dara moom moo lu munu nuyoo moom eh, waaye bu bul wax dara waaye bul wax dara lool nuyoo la man xaw ma yooyu kan moo ko njëkk génn ci kaw suuf mais quand même wa inna ash-shayatina la yuhuna ila ba'dihim ila awli ila awliyaihim shaytaane li alxuraan wax ci suuratul an'am mooy dëgg dañuy wax yu seen seen seen seen allié yi ndax wax bi yàlla li nga xam ne suñu boroom moo ko tànnal xeet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nuyoo waa àjjana taxiyatuhum fiiha salaam jàmm lañuy nuyoowe mu jox ñu ko ñu ne ko fi dégg naan yee ak bul wax daraat yooyu xam nga ne loolu yéeme na kon yépp caaxaan yépp foofu la salaamun fa kalaamun ñu waxtaan fa maw'idun ñu joxante rendez-vous fa liqaa'u ñu daje di def seen caay-caay nit ñi tudde ko nag c'est une vraie histoire d'amour xoolal seen roman yi rek roman yi daanaka caaxaan yu mel noonu kese la roman bu yi ñuy coow yépp loolu la ça autour du même sujet nga dem ci télé yi même chose loolu jullit waroon ngaa dépasser foofu xubbu saxaabati linnabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu déggal li Urwa wallahi maa ngi wat ci yàlla intana xamanu xaama bu yonent bi de alayhi salaatu wassalaam daal di tiflee benn tifli illaa lu waqa'at day rot fii kaffi rajulin minhum ci loxoy kenn ci ñoom fa dal fa dalaka biha wajhahu wa jilda mu daal di koy raay ci xar kanamam ak yaramam wa ida amarahum loolu mooy loolu moo tax dégg naa cheikh Muhammad Muhammad Hassan hafidahullah bu Égypte mu def def na siira bu am solo waaw Allahu akbar mu ne benn bés dafa dem États-Unis doon waxtaan ci thème bu mel ni alxubb ci lislaam di wane xubbu saxaabati linnabi bëggug saxaaba yi radiyallahu anhu gi ñu soppoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam na ci saal bi mu ko doon defe ay ressortissants yoo xam ne pays arabes yi ay nouveaux convertis ay américains yooyu ak ñoo xamante ne nii mooy xam naa genre universitaires yi <laughs> léegi mooy ñoo xam ne ay musulman lañ mais mooy façon idée orientaliste yooyu ak ak universitaire yooyu nga xam ne du ñëpp nag mais da bari looloo tax may jooyal nee mu ñëw di waxtaan di waxe lii ba indee xadiis bii nii di wane yonent bi alayhi salaatu wa ni ko saxaaba yi soppe woon ba door mu wax xadiis bi wallahi ma in tanaxama nuxaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalaka bihi biha wajhahu jilda wat naa ci yàlla ne du tifli benn tifli lu dul balaa laal suuf dina mu dal ci loxoy kenn ci póomu kenn ci ñoom mu daal di koy raay xar bi ak yaramam nee benn waay benn ab jullit la sax nee na daal di ñëw xam nga ab ab not la ko teg la ko tegal quoi ci kii bi ne ko wallahi xaw ndax ab not la wax walla ndax koo ñëw wax ne ko ñu fii fii ñu nekk nii États-Unis ak yooyu wala muy fii li ënd xadiis yu mel nii di wax naan ay tiflit lañuy raay seen xar kanam yeeg seen kii xam nga loolu noonu boo seetoon yi ne nee ma ne ko yow mooy xam nga gars loolu dañ koy rusa surtout moo tax dañuy ruus nañ non yooyu ndax ñoom niñ koy imaginer ndax ñoom ñu ngi jàpp mooy li ma doon wax sànq ñu ngi jàpp ne yonent bi alayhi salaatu salaam mook ñeneen ñee yem xam nga wax naa la sànq que ne loolu nit ak nit loolu da koy seexlu en général nit lu mu bëgg bëgg nit bu tiflee du jël tifli ja di ko di ko raay waaye il faut mu nekk koo xam ne bokkul ak yow bokk ak ñi nga xam ne ñooy du ordinaire du nitu ordinaire nga door a mën a def loolu jël tiflitam di ko raay nit ñi jàppelam dof <laughs> nekk yow yow monde bi nga nekk ak bi ñu ne moo new moo bokkul yow buur yàlla dalaa wat defal la kashfu ci réalité kii tuuti lu tuuti la ci wat looloo tax ngay def lii alors que kële nag da koo xañ dafa daf koo wëlliif da koo gumbaal ci loolu gisu ko moo tax loolu du ko mën a supporter mun a ko yow waa ji ne ko yow <laughs> nee na keroog li mu ko tontu <laughs> li mu koy nettali nag dafa xaw a sute affaire bi naam nee na yow kenn ci yéen kenn ci yéen yow waa ji wax ko lool fii xadaara wax ay yii mu ne ko est kenn ci prostituée ab prostituée nit koo xam ne ab maîtresse la am na am na jabar jabar ji am maître ab ab kii boobu num jël léeg seen làmmiñ di ko teg ci li nga xam ne mooy awraay ndaw si foo xamante ne la fay génneeg yooyu yépp est loolu dafa garaaw ci yéen ci loo xam ne ci lu xaraam la hein loolu lépp ngeen d'accord ko ñuy wax ngay wax lii nga naan nga naan lii dafa kii loolu la mooy d'accord tontu tontu boo xam ne voilà comme il faut ndax ñenn ñi il faut nga tontu leen tontu yu mel noonu waaw nit koo xam ne fii lay romb ay ay ay ñuy jaay seen bopp yooyu yépp fu ne fii yu salte yi génn yépp mën na cee def loo xam ne moom moom moom moom moom ci boppam seexluwul loolu ñu naan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaaba mi radiyallahu tifli lu dul mu dal ci loxo kenn mu diwoo ko yow nga naan loolu nag xam nga fii États-Unis gii loolu la tontuwaaj voilà voilà loolu la mooy xamuñu ndax. mooy ñi nga xam ne dañuy gise yonent bi alayhi salaatu salaam comme personnage héroïque c'était un personnage héroïque te ñun yonent bi alayhi salaatu salaam bien sûr c'était un personnage héroïque mais loolu c'est bien après li njëkk mooy an-nubuwwatu war risaala huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa rasul mooy yonent bi alayhi salaatu wasallam moom la yàlla yónni te bokkul ak n'importe qui kon ci côté boobu kon ginnaaw loolu mu ne wa ida amarahum moom Urwa ba léegi mu ngi rendre compte waa Quraysh mu ne wa ida amarahum li tax ma ne masu dem naa ci Qaysar Kisra Najaashi masu maa gis kenn ci koo xamante ne ni ay ñamu jiite dinañu ko màggale benn buur boo xam ne ñamu jiite ay sujet ñu ngi koy màggale comme ne saxaabaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu di ko màggale te koy wane mooy lii ma wa idaa amarahum te bu leen ibtadaru ibtadaru amra bu leen digalee amul maa ngi dem tëj waaw waa dégg naa sa wax ñu ngi ko waxoon déedéet wa ida amarahum bu mu lim digale bu nee def nañ ko keroog Badr bi mu nee xare ñépp tëb ñii naan ñii nga xam ne amuñu lu ñu war amuñu benn ngànnaay ñu ne ko xaaral léegi ñu dem suñu kër jëli mu ne duma leen xaar mu ne duma leen xaar mu ne duma leen xaar kero gis nañ Qurayza bi mu nee laa yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi bani Qurayza ñu gaaw gin bu kenn julli tàkkusaan lu dul bani Qurayza ñu gaaw génn bés bu masa woote ne Seydina Bilaal wooteel balaa daaneel kàddoom ñépp wër ko ku dégg message bi wër ko Allahu akbar wa ida amarahum bu leen digalee ibtadaru amra ñu gaaw jëfe ndigalam Allahu akbar wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wudu'i bu jàppee nag buy jàpp buy jàpp dañuy xaw a sax njëkkalante bi puusante ci ndoxum njàppam ngir kan moo koy moom kan ci kan ñu koy njëkkalante ndax ndax lan amul isaar fil qura laa isaara fil qura loolu règle la te lool saxaaba yi radiyallahu anhum ñooñu ko jàngal jële ko ci suñu sang yonent bi alayhi salaatu wa mooy ne amul ëffal ci yu baax yi ah non loolu moo <laughs> masoon nañ ci wax ci liy xew ci jàkka yi muy li nga xamante ne xew-xew yu yu yu metti xol yi ngay gis ci biir jàkka yi nit ku teel a ñëw bien moom bokk na ci teel a ñëw très bien c'est bien fait waaye nag au lieu mu mu mu fexe toog ca kanam ca sàppe yu njëkk ya mu xool fi nga xam ne fa la poto ba ne mu daal di fay toog pour le confort de son ndigg mu daal di ñàkk li nga xamante ni mooy ngëneelu sàppe su njëkk ndax lan pour le confort de son dos waaw waaw wala pour tayele ngay ñëw ku taxaw sax ñu naan des na ci kanam place muy xëcc mu xool ci ginnaawam naan diw demal moom mu taxaw fi mu taxaw ñu naan ko ñëwoon ba naan na keneen dem te yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon na bu ñu xamoon li ci loolu ci noddu ak a saful awwal gars yi dañuy tegewoo bant dañ naan da diw day dem ñu ne ah non man ni damay dem ñu koy ñu ne léegi ni ñuy def comme que ñépp bëgg a dem dañuy def tirage au sort ku sa tur génn yaay dem ci kanam mu ne bu ñu xamoon allahu akbar walakin laa naalam ñun xamuñu xamuñu xamuñu wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wadu'i bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàppee tuutee des ñuy rayante ñuy puusante di njëkkante ci li nga xam ne mooy njàppam wi ndox mi siit ak ndoxu ndoxu njàppam mi des waaw wa idha takallamu Urwa ne leen yéen waa Quraysh wa idaa takallamu te ñoom gis naa saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñu waxee xafadu aswaatahum inda dañuy wàcce seen kàddu yi fa moom dañuy wàcce seen kàddu yi fa ñoom wa idaa takallamu xafadu aswaatahum inda bu ñu waxee dañuy wax ci seen kàddu yi bu ñëwee ba man ñu ñàkk wax comme ñu koy laaj wala ñu war a wax ak kenn dañuy wàcc seen kàddu yi fa moom yaa ayyuha alladina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun wa antum la tash'urun la yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla la tarfa'u bu leen di yëkkati aswaatakum seen baat yi fawqa sawti nabi ba muy gina féete kaw li nga xam ne mooy kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam baatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wala tajharu lahu bil qawl bu leen ko jël bu leen ko di yuuxu waaw di yuuxu ca kaw di wax ca kaw comme ni nga xam ne noonu ngeen kon ñenn ñi ci yéen di defee ak ñeneen ñi ndax problème bi mooy ah gis nga bés bo loolu di def loolu an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun problème bi mooy loolu noonu day day màbbal bokk na ci nga xam ne day màbbal jëf te problème bi mooy dunduwul yëg doo ko yëg moo tax du tout le temps innamal a'malu binniyati loolu règle générale la mais xam nga duñ ne nit ki noo amu ci woon yéene quand non déggoo li yàlla wax wa antum la tash'urun te du ngeen ko yëg moo tax am na yoo xam ne day dala ah. day dal day bu dee du sa yéene moo tax nit dafa war a def attention fu ñuy waxe xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam alquran xadiis yonent mi alayhi salaam amoo droit fa wuyu téléphone mettez vos téléphones bu ngeen silencieux wala sur vibreur mais ay téléphones yuy sonné fële ñiy jël di boo bëggee wuyu génnal ba ci biti wala ngeen di waxtaan seen biir qaala allahu qaala rasulu sallallahu alayhi wa ngay waxtaan yàgg say gaay ndax gëj ngeen a gisee ça fait l'occasion parce que quand même c'est une occasion unique fii rek laa mën a gisee moom waaye ba ma ko gëjee gis léegi ni ngeen def ngeen nekk fa di waxtaan gis nga li ngeen di risqué am tax bata mu mabb seeni jëf wa antum te yéen laa tash'urun du ngeen ko yëg saxaaba yi nag ñii ni wa ida takallamu xafadu aswaatahum inda bu ñu waxee daal di wàcc seen kàddu ya moom allahu akbar wa maa yuhidduuna an-nazara ilayhi ta'ziiman lahu yéen waa Quraysh man Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi di doomi Subay'a bint Abdi Shams di seen mbokk maay wax ak yéen ba léegi wa idaa wa maa yuhidduuna an-nazara ilayhi ta'ziiman lahu duñu ne ko xëmm duñu ko xool fixé ko jamais duñu ko fixé ci bët ba mel ni ku koy percer comme ni ko ñenn ñuy defe mel ni ñu lay intriguer walla ñu lay menacer bëgg laa impressionné déedéet walaay wamaa yuhidduna an-nazara ilay duñ jël seen bët yi daaj ko ci moom lu tax mu ne ta'ziman la koo ci gis sëgg bu ñu xoolee tuut sëggaat sëgg ta'ziman la ngir lan ngir màggal ko Allahu akbar xam nga lii euh, bu dee Sénégal da gis euh, ñi gën doxal lu mel nii mooy da gis ci mu murid yi la ëpp ñooy doxale nii li ëpp ak seen sëriñ yi li ëpp ñi ëpp ñuy doxale lii moo tax ñenn ñi ñenn ñi tam ñu ne gaay waa gaay ay dof lañ ko wax gaay ay dof lañ am nañu wax lool mooy sëriñ bi mais sëriñ bi waaye yow xanaa kii gaay waaye yow xanaa kii bu nit rek ñii dañoo dof way alors que bu dee moom mat na li mu doon ndax affaire bi bi alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam kese mooy ku ko doon it nii la ku ko doon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ne al ulamaa u warasatul anbiyaa ah, boroom xam-xam yi ñoo donnu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam te nag nit ka nga donnu xanaa kay daam loo ko donnee tax ah du ne la ne woon ca yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam exactement la même chose ak loolu amul moo ne ci ñii déen mais ñii ñoo leen donn koo donn ku ne am nga ci loo jël ci moom te yonent bi alayhi salaatu salaam wax képp koo xamante ne ni dafa moy sama amir koo xam ne maa ko teg mu nekk mu jiite leen kooku nga xam ne man nga moy te ñooñu nag kenn ginu ci màgg ñi nga xam ne ñoom la ne ñii ñoo ma doon bu dee mat na ko kay moo tax ñi ñi xamul dañ naan gis nga nag am na sëriñ boo xam sëriñ bee boroom xam-xam de ak bëgg ak bëgg jaamloo nii te affaire yi koo neex mais moom xoolul loolu xoolul loolu xoolal li gaa yi doxale allié mu mu bañ parce que yow yaa tollu foofu ndax am na ñoo xam mbax ñoo xam ne ñoom pour loolu loolu da leen di gêner waaw foofu nga toll yow waxal fi nga toll zalika mablaghuka min al-ilm loolu nga foofu nga toll ci sa xam-xam ak ci sa yëg-yëg mais am na ñoo xam ne fi ñu toll ci yàlla bu boo leen koy defal yii ñoom dañuy gis ne yàlla mi nga xamante ne moo def lii lépp ci ñoom ñoom loolu la ñuy gis day naan ñii li yàlla def ci man te loolu yàlla moom moom la du mérite du dara lu ma def wala boog damaa sant naa nangama tax déedéet yàlla zalika fadlullahi lii mooy gëneelu yàlla moo koy jox ku ko neex ñoom loolu la gis moo tax dañuy kontaan tax yàlla defal na xéewal yi ñu gis ko di ci kontaan kooku toll foofu tax mu kontaan ku xamul nag naan xoolal ñu bëggee àddina xoolal muy muñ nit ñi ko doy defal yi ah, di raay di ko raay di def nii muy muñ mais yow yaa xamul dara yaa xamul dara sa niveau bu sa niveau bu baax bi nga ne nga foog ni ñépp noonu lañ mel l'essentiel mooy wax ji fépp mooy est ce que waa ji sa euh, noonu mat na ko matu ko loolu kese la mu jeex <coughs> ta ko mel ne le moom koo fi indi mu ne matu ko boo ko taxul ñuy wax te nag dañ ciy gis ne yëfi gis nga gis nga yëfi suñu boroom subhaanahu wa taala bokkul ak yu àddina bokkul ak yëfi nitu àddina yi xam nga gaa yi xam nga gaa yi ah, boo leen gisee eh, comme militaire yi bu seen chef ñëwee surtout suñu yenn pays yi nga xam ne buñ nee ci caserne bi wala ci commissariat bi lu leen neex la ñuy def bu chef bi ñëw ñépp garde waaw xaw ma garde ma non garde garde gardez-vous xaw ma waaye gars yi nii ñépp ne teg te bu fi génn rek buy jël otoom dem jóge fi dem gars yi nekkaat ca lañ ñëwoon parce que ñooñu l'affaire diine affaire àddina la affaire àddina la xoolal gaay bu ñu dajaloo nekk ay mbooloo ni muy pour nga noppiloo leen ñoom ñépp ni muy jafee mais ilimaan ji moom lu muy wax istawu istawu yarhamkumullah bu julli jot defar leen sàppe yi jub leen yàlla buur yàlla yërëm leen ñépp na tekk ñépp ne tekk nekk ay million xoolal Makka ñépp ne tekk kenn du yóbbu Arafat ñépp ne tekk amul ay tuy buy faw de déedéet ñépp ne tekk ndax fii ñoom borom bi lañ amal lien imam bi bu taxawee ne istawu mooy day jàkkaarloo nit ñi ne istawu mais bu wanee doqam est-ce que bu wanee doqam nit ñi lañuy wax comme ni muy xewee ci yenn classe yi bu prof bi kiiwee ñépp noppi bu tourner di bind ci tablo bi ñépp di def di polémique bu tourner waatee ñu noppi ndax loolu yàlla taxul do mais imam bi bu waxee loolu wane doqam kenn kenn du mbëllee kenn du yuuxu contrairement ak sous-officier bi nga xam ne moom bu fa chef ba wanee gannaaw mu commencé nekk ci lim ne woon waaw ndax ñoom dañuy def muraqaba ak seen boroom xam ne seen boroom mi nga xam ne wa in lam takun tara fa innahu yarak bu dee ne gisoo ko xamal ne mu ngi lay gis bu dee ne gisoo ko moom mu ngi lay gis lii mooy alxub lii mooy cofeel lii mooy mëggeel lii la Urwa ne leen nag kon defal nañu description saxaaba yi naka lañuy doxale yonent mi alayhi salaatu